qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa uhaddithukum hadiithan ani dajjaali maa haddatha bihi nabiyyun qawmahu innahu a'waru wa innahu yajii'u bimithaalil jannati wan-naari fallatii yaquulu innaha al-jannatu hiya an-naar muttafaqun alayhi kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a mu dikkaat ak ñun ba léegi ci suñu chapitre bi trois cent soixante-dix di baabul mansuuraat wal mulah ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis mille huit cent bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salatu wassalam ne woon sayyidina al-imam an-Nawawi rahimahullah waxoon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kadhdhab walillahi al-hamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille huit cent dix-huit nga xam ne euh, niroo nañu bu baax moom biñ génn yenn li muy yokk gisoon nañ ko ci xadis yi romboon yi nga xamante ne da doon wax ne moom dajjal yu an-Nawaas ibn Simaan beek ak yi nga xamante ne xatta Seydina Abu Hurayra ci boppam yi nga xamante ne nii day ñëw di wax ne voilà euh, yor yor àjjana ak safara alors que la mu yor ne mooy àjjana dëgg dëgg loolu mooy mooy mooy loolu mooy safara bokk loolu dëgg dëgg mooy àjjana safaraam soos muy wax daanaka àjjana la ku ci na nga naan sa ndox ma waaw kon loolu mooy na gisoon nañ ko ci xadiis yooyee ak xadiisu bi mu waxoon euh, mook Abu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bim ne inna dajjal yaxruju mu ne leen saa saam inna dajjal yaxruju wa ma'ahu maa'an wa mooy yu mel noonu rek boo ñëwaat fii euh, ak yeneen yi nga xamante ne jotoon ko gis walillahi alhamdu wal minna léegi. mu ne muy xadis bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alaa uhaddithukum ndax duma leen xabaare duma leen nettali waaw xadiisan nettali boo xamante ne ni ani dajjal au sujet du almasih ad-dajjal waaw akbar waaw akbar waaw léegi loo xamante ni benn yonent dama leen nettali ci masiihu dajjaal loo xam ne ma haddasa bihi nabiyyun qawma amul benn yonent bu wax autant lu toll noonu xuusat ay ñoñam comme li may xuus ak ci masiihu dajjaal waaw loolu kay xam nga ne saxaaba yi maa yustamlahu waaw xam ko ba pare mu nekk yoo xamante ne nii ah. moo tax ñu ne ko léegi mooy de façon mooy waaw mu ne leen innahu awar yëg leen ne moom dajaal benn bët la yor wa innahu te dëgg-dëgg moom yaji u day dëkk bi misaalil janna bu ñëwee day indi loo xam ne day mel ni aljanna mais du moom wannaar waaye du mel ni safara mais dëgg-dëgg du moom moo tax mu ne fallati yaqulu innaha aljanna hiya an la nga xam ne moom lay wax naan lii mooy aljanaam loolu dëgg-dëgg mooy safara mu ne muttafaqun alayhi bi al imaamu al Buxaari naka noonu al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al Hajjaaj rahimahullahu ta'ala bokk nañ ko solo laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar doon nga ñu ne est-ce bi ñoom ñaar ñoo ci wéete al imaamu al mu ngi koy indi ci kitaabu ahadiisil anbiyaa salawaatullahi alayhim baabun qawlullahi ta'aala innaa arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi mu ne haddasanaa abu nu'aym mu ne nettal nañ abu nu'aym di al-fadl ibn dukayn amr ibn hammaad ibn zuhayr ibn dirham al-qurashiyu at-taymiyu at-talhiyu abu nu'aym al-mulaa'iyu al-kuufiyu al-ahwalu gane àddina 130 génn àddina 218 rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Shaybaan mu ne kii nettali mooy Shaybaan di Shaybaan ibn Abdirrahmaan at-Tamiimiyyu mawlaahum an-Nahawiyyu Abu Mu'aawiya al-Basriyyu al-Mu'addibyu ñii ne noo Kuufi la wallaahu ta'aalaa a'lam génn àddina la 164 rahmatullaahi alayhi qaala Shaybaan léegi Shaybaan moom mu jële an Yahyaa mu jële ci Yahyaa ibn Abii Kasiir Saalih ibn al-Mutawakkil ñi na Abu Nasr ñi na Abu Kathir ñi na Abu Ayyub at-Ta'i mawlahum al-Basri al-Yamami yu génn àddina 129 rahmatullahi alayhi an Abi Salama mu jël Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abd Awf muy az-Zuhri al-Madani rahimahullah génn àddina la 93 am na wuute an qaala mu ne sami'tu Aba Hurayrata mu ne dégg naa Abu Hurayra de al-Hafiz al-Dawsi al-Yamani génn àddina la 59 radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa uhaddithukum hadiithan an ad-dajjaal maa haddatha bihi nabiyyun qawmahu innahu a'war wa innahu yaji'u ma'ahu bimithali al-jannati wan-naar fallatii yaquulu innahaa al-janna hiya an-naar wa innii undhirukum kamaa andhara bihi nuuhun qawmahu li ma ko waxee dana ndax duma leen loolu tàmbale ala uhaddithukum ala ala uhaddithukum waaw mooy indi na comme hadith bi ñu génn hadith sayna Anas bi ma min nabiyyin radiyallahu anhu illa anzara illa waqad anzara ummatahu al-a'waru al mu tudd sayna Nuh mu ne kon fii ala uhaddithukum sahih imam al-Bukhari kitab ahadith al-anbiya hadis 33 39 non 30 33 33 38 mu ne yeneen saa saa nee na ndax du ma leen xabaare du ma leen nettali hadis boo xam ne nettali ci dajjal boo xam ne benn yonent alayhi saa saa ma su ko nettali ay ñoñam innahu awar yëg leen ne moom ab benn bët la waaye innahu yaji'u day dikk bi ma'ahu bi mithaalil jannati wan naar fallati yaqulu innaha aljanna hiya an-naar foofu la ci imaamu Nawawi yem ci imaamu Buxaari da ci dolli wa inni ci riwaaya wa inni unzirukum man te man yeneen saa sallam maa ngi leen koy xuppe maa ngi leen di xupp ci dajjal kama kem ni nga xam ne anzara bihi nuuhun qawma comme ni sayyidina nuuh alayhi salaatu wassalaam daal di woon xuppu ay ñoñam walañ la kem boobu nag du comme mooy comme le fait que ko waaye yeneen tibari saa saa wax nañu ne maa haddasa bihi nabiyyun qawma daa leen nett ndax ku ma leen nettal loo xam ne benn yonent masu koo nekkal ñoom mooy ci doxal mission boobu jottali mbiru dajjaal def nañ ko waaye yonent bi alayhi salaam niñ leen gën a mate noonu la gën a matale mission boobu ci xeetam walillahi alhamdu wal kon noonu la ko al imaamu al Bukhari indee foofu kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj moom ko di kitaabul fitan wa ashrati saa baabu dhikri dajjal mu ne haddathani Muhammad ibn Rafi' mu ne nettali na mosuma Serigne de Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Naysaburi az-Zahid al-Hafiz gane addina vers les années cent soixante dix génn addina la deux cent quarante cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Husayn ibn Muhammad mu ne nettali ma Husayn ibn Muhammad di ibn Bahram hmm? Husayn ibn Muhammad ibn Bahram at-Tamimi Abu Ahmad ñi ne Abu Ali al-Marwazi al-Baghdadi al-mu'allimu al-mu'allimu rahimahullah génn àddina la 213 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shayban mu ne nettana Shayban di Shayban ibn Abdurrahman at-Tamimi gis nañ ko sànq fee ci riwaaya al-imaamu al-Bukhari an Yahya moom la même bi la mu ngi noon ibn Abi Kathir Euh, an abi salama gis nañ ko sànq rahmatullah ala al-jami' annahu qaala sami'tu aba hurayrata radiyallahu anhu yaqul qaala qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ukhbirukum bi ala ukhbirukum ah riyaad bi imaamul Bukhari ala uhaddithukum bi ala ukhbirukum mu ne leen saa sam dane ala waawi ala yëgu ndax ndax no ala mooy ndax ndax wala ala ukhbirukum ndax duma leen xabaare an ad-dajjal hadithan ma haddathahu nabiyyun qawma ndax duma leen xabaare ci dajjal loo xamante ne benn yonent masu koo nettali ay ñoñam ah innahu awar wa innahu yaji'u ma'ahu mithlu al-janna wan-nar fallati yaqulu innaha al-janna hiya an-nar wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi nuhun qawma voilà yokk bi nga xam ne gis nga lim ne ci saxiix yi moom la imaamul Tirmidhi an-Nawawi agul ba fii kama wa inni andartukum bihi kama andara bihi nuuhun qawma ah, loolu eh, indiwu ko mu ngi noon ci Shaykhaani gis nga li nga xamante ne inda Shaykhayni eh, noonu la ci ñëwee kon xadis bi lii mooy taxriij bi lii la ko ñoom al imaam indi waaye xadis bi mooy wax yi amoon rek ci xadis bi ñu génn eh, bu Seydina Anas bi ma min nabiyyin wax nañ ko sànq waqad antara Ah, illaa waqad anzara ummatahu al al kadhab kon loolu lu ama am solo la léegi euh, kon euh, ñu gis ci suñu bunt bi di wax ci al mantuuraat wal mulah mooy ci nettali dajjaal nga xamante ne nettali la boo xam ne euh, bu captivant la te tamit daa nekk loo xam ne lu yéeme la ci le fait que mooy li gën a màgg fitna comme niñ ko gisoon gin bañ bindee maam aadama ba qiyaama di taxawe loolu moo tax boroom bi te boroom bi eh, moom mi dogal te def dajjal exister malgré ne xam na que ne du génn ci xeet yu jiitu yi waaye mu def yonent bu fi masa jaar mu xupp waay xeetam ci ayu masiixu dajjal loolu bu amee dara luñ ci jànge mooy ñun ñii nga xamante ne yonent bi saa saa wax na ne ci ñun lay génn laa maxaala ci xeet bi gën ndax kat ah yubtalul mar'u ala hasabi diine nit ki dañ koy nattu la yonent bi saa saa wax selon diineem fi mu ko toll ñii nga xam ne nag ñoo ëpp daraja fa yàlla seen nattu moo gën a foor du nattu xeetu yonent bi alayhi salaatu seen nattu moo gën a foor comme mi nga xam ne yonent bi saa saa li mu jànkoonteel ci noon yi amul benn yonent bu jànkonteel loolu alayhimu salaatu wassalaam ak ay noonam waaw waaw moo taxoon mu ne eh, eh, eh, ashaddu nnaasi balaa'a al anbiyaa summa al amsalu waaw mu ne ki gën tar nattu ci nit ñi mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ginnaaw gi ku leen gën niw topp ku leen gën a niru te ñoom ñooñu saxa yonent yoo yële ah ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy seen sang mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam comme ni mu ko waxe ana sayyidu waladi aadama wala fax aadamu wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama waaw waaw waaw ba pare borom bi Euh, le fait que ba mu tuddee malaaka yi non sax euh, yonent yi ca suuratul an'aam ne ñii ñooy ñi yàlla ginde fadu fa bi hudaahum iqtadi ulaa'ika allaziina hada Allah hadaahumullah fa bi hudaahum iqtadi Allah waaw te loolu yonent baay saa saam def na ko te ku nekk ci ñoom roy na ko bu boobaa dajale na li nekk ci ku nekk ci ñoom ba pare ëppale leen allahu akbar waaw kon loolu la sikk newul ne bi ko yonent suñu borom waxee loolee fa bi hudahu muqtadi yonent bay saasaam def na ko qad iqtada bi eh, siratu sayyidina adam siratu sayyidina nuh siratu sayyidina ibrahim siratu sayyidina musa eh, isa ñépp waaw ba pare mu am kon bu defee loolu mooy dajana la li nekk ci ñoom ñépp waaw allahu akbar li doon nekk ci kii nekk ci kii nekk ci kii dajale na lépp ba pare ëppale leen waaw yonent bi le fait que yonent yooyu doon xuppe ci loo xamante ne ñoom seen xeet daal na ciy mucc man na nekk te ban na ci bañ a mucc borom bi manoon na nekk ne amaana loolu mën a nekk la istimal la que ne de toute façon xamal na leen dajaal sinon doonu leen woon ndax yonent du def lu ko yàlla digalul bu ñëwee saatu salaatu am ku nekk di xupp ñooñam mooy borom bi xamal na leen soo existence lenn nag manoon na am mooy que ne waxu leen woon wala leeralu leen woon kañ lañuy kañ lay génn loolu mën a nekk la waaw ba moo tax ñoom ñu ngi doon xupp xam ne am na musiba boo xamante ni moo gën a rëy buy jaaw ci kaw suuf te mooy dajjaal léegi nag ñu ciy xupp seeni ñoñ benn loolu mën na nekk te ne borom bi da leen a wanul woon kañ lay génn loolu lu mën a nekk la beneen bu possible mooy malgré loolu boroom bi xam ñoom xamoon nañ ne du génn seen xeet waaye boroom bi digal leen ndax loolu daa war a nekk luy perpétuité luy luy luy sax di continuer loo xam ne nit ñu nekk jaar ci kaw suuf dañ cee war a bàyyi xel te loolu tamit bu ko defee ñun xeet bi mujjee ñëw. loolu li ñu jàngal kene kon lii nii ce n'est pas des faux yàlla masula yónni benn yonent mu ñëw ngir fo alayhi salaatu wasalaam wala li muy wax mu nekk ay waxi fara fara waaw mooy ne yéen yéen lii nii bu doon ne dajjaal garaawul sincèrement yonent yi alayhi salaam seen borom du leen digal ñu ciy xupp seen ñoon quand même waaw loolu moom yaakaar naa ne euh, kenn ci ñun kan na suut jàpp ne yonent may saa saam passé na benn cersam kese ci loo xam ne du lu am solo waaw loolu su kenn mënu koo xalaat léegi combien de fois la dudd dajjal hatta gis bi ci tegu bu Seydina Ibn Umar bi ca hajjatul wadaa aju tàggatoo bi sax yonent saa foofu ca Makka tudd na ci ayu masiixu dajjal waaw kon le fait que yonent bu nekk doon ci xupp ay ñoñam day wane ne kon lii ñun ñi nga xamante ne nii rawatina suñu xeet lay génn te ñun ñu ngi ci mujjug jamono mooy daa nekk loo xamante ne lu feddale ko la ci ñun ak képp koo xamante ne borom bi def na ngay wax ci diine léeg-léeg ngay waxtaane masiixu dajjaal waaw ndax ñàkk koo waxtaane bokk na sax ci màndarga yi wane ne moo ngi waaji ñëw loolu daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la comme niñ ko waxoon ba ñuy gis xadiisu Mawlaana ibnu Umar bi Mawlaana ibnu Umar bi ne woon euh, euh, euh, kii mooy du mooy deux cent six gisoon nañu ko foofu ne la deux cent euh, euh, du waxtaan woo xam ne dañ koo war di passer sous le tapis parce que bëgguñoo déranger ñoom di wëg daa déedéet fii kenn waxu fi ngir déranger kenn waaw ku ci ku ci ku ci ku ci ki kii sa nag moom euh, képp koo xam ne da ngaa bëgg a ñandu nga ñandu kenn waxu fi ngir déranger kenn wala ngir dugg kenn xam nga lu ñu wax ni ñu def ci xadiis ya doon wax ci baabu salaam kitaabu salaam ci nuyoo di ko leeral nangam coom lañuy def ci bunt bu ñu fi mas a jaar bu kenn yaakaar nag dañuy ñëw ci yenn bunt yi di ko nëpp nëppal parce que on ne peut pas déranger non on pour déranger kenn liñ fi nekk mooy wax waxu yonent bi alayhi salaam jeex na waaw ak xikma bi mu ko doon waxe ak teggin yi mu ko doon waxe ñu fexe di ko roye tegginam yooyee point barre loolu kese la léegi nag ku ci gis ne yow waa ah lii nii daanaka man lay man man lañ ci jublu wala man lañ loolu dama naan la waxu yonent bi alayhi salaam la est sama wax la téere bi ñu yor de Riyadou boo taxawee sa téléphone dugg Google Play bind Riyadou Salihine ñu génne la ko nga ubbi buntu yi chapitre trois cent soixante-dix kitaabul wala baabul mansuraat wal mulah nga xool est man maa créé wax ji wala lan demal ci ummahatul kutubul ahadith yi waaw di nga xam ndax est-ce que maa créé wax ji wala déet waaw bu dee nag yow ma soo ko dégg wala daa bees ci yow loolu mon grand euh, bu dee ku sopp ku sopp waxtaanu diina nga di ci nekk di ci kii seetal ña nga xam ne ñoom ngay déglu waaw ñoom ñi la sélectionnel yeneen yu ñuy waxtaane bàyyi lii waxuñ la tout le temps ci moom rek ngay nekk sujets yi dañoo bari mais baax na di ci jaar comme rien que roye ko yonent bi sa salaam bi nga xam ne bariwaana waana lu mu ko doon def ba pare mu xamal ñu ne amul benn yonent bu yàlla yónni lu dul ne xupp nañu ñam ci ayu almasih ad-dajjal waaw waaye tuddaale na fi comme niñ ko gisoon ci xadiis yi ayam ji nga xam ne musiba yi nga xam ne moom lay indiwaale muy fitna yu rëy yi nga xamante ne mooy alal waaw dund gu neex léegi waaw sa dund neex sa lépp neex boo ko toppee waaw coono gi du bari waaw kantaa ñi ko bañal mu daal leen mere seen affaire ñàng waaw loolu wax nañ ko fi waxate ko képp koo xamante ne buy yii yëpp xewul manoo ci jàpp sa bopp téye ci sa bopp sa waay yow moom tey nga am problème bu masiixu dajjaal ñëwee wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon euh, lii yonent bi saa saa du ñu wax ki ne àjjan lay indi waaye loolu illusion la loolu nag mooy àddina bi nii gis nga Eldorado bi nga xam ne moom lañ ñuy miroiteloo muy l'Europe les États-Unis loolu mooy ku fi newul lañ koy wax waaw ku fi newul moom lañ koy miirwaateloo waaw ki fi newul topp seen telenovelas yooyu di seetaan seen film yooyu ñuy dof dof loo nit ñi di wane ñoo xam ne daanaka duñ liggéey dara bari alal am ay oto am lu nekk waaw seen dundu neex ñu am nga di kër yoo xamante ne am ñu leen di liggéeyal am ay kii servante am yëpp loolu fi caaxaan la loolu Euh, pënd wu réegul la mën nañ koo jaay ñi nga xam ne new ñu fii waaw waaye bés boo ñëwee ba gis di nga xam ne lii nekk loon réalité waaw loolu nag mooy lépp loo xam ne luñ lay naxe la te du yàlla loolu la mara saydna labid waxoon ko ala kullu shay'in waaw maa xala allaha baatilu waaw wa kullu na'imin la mahalata za'ilu surtout bu njëkk bi alaa waawi alaa yow ngeen ma yëgal leen kulla shay'in lépp rek maa xalallaahu maa xalallaaha boo ci génnee yàlla bu mooy bu lu yàlla bu àndul loolu neen la lu dut yàlla bokk neen la waaw lu dut yàlla neen la waaw gis nga yii nii yow dund goo xamante ne nii fan la mujj lu mu neex neex neex saway ci lu naqari la jëm waaw ala kullu laylin <laughs> wa in taalat salaamatuhu ala kullu kullu ibni unsa bopp <laughs> waaw waaw <laughs> wa in taalat salaamatuhu yawman ah ala alatin hadba mahmulu waaw waaw loolu la loolu kese moo fi am waaw kon nag lu mu neex neex bés dina ñëw mbir mi weex ci yow waaw waaw te loolu mooy àddina moom ni bu ko borom sajuru doon wax bu la wanee lu neex neex illa qad ra'at kadaran <laughs> loolu kii la kii la Seyd Seyd <laughs> Hamad Souleymane Seyd Cheikh Seydil Seydina Cheikh Ahmad Bamba <laughs> waaw xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam voilà mooy bu la wanee loo xam ne ngay gis nii lépp sell suuf nii lu dul ne ndëx ndëxam ci kanam ci ginnaawam léegi sax waaw lépp lum la wan ay nari neen la waaw te lépp lum la dig mawaa'idu urqubin lahu masalun waaw c'est des promesses de gascon waaw dara du ci digg waaw dara du ci digg kon nag loolu nañ ci bàyyi xel waaw mooy yàlla xajul ci àddina bi rawatina di ci sax ay nit lépp dina am rëy rëcc rëcc waaye ñu delluwaat suñu borom kon wallahu taala aalam léegi ñu jël xadiis bu mujj bi nag ci wàllu dajjaal bi bi wax ci mbiru dajjaal après lay dugg ci leneen muy xadiis mille huit bii ñu génn waan ibni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dakara ad-dajjaala bayna dhahraanay an-naas faqaala inna allaha laysa bi-a'war alaa inna al-masiih alhamdulillah alaa inna al-masiiha ad-dajjaala a'waru al-'ayni al-yumnaa kaanna aynahu inabatun taafiya muttafaqun alayhi xadis bii la ci teg muy xadis boo xam ne moom daa jotoon ñu gis ko waaw daa jotoon ñu gis ko walillahi alhamdu eh, wal minna mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci saydina mawlana Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala waaw euh, moom Seydina Umar mu ne anhuma anna rasulallahi mu ne dëkk ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa hmm? dafa tudd euh, almasih ad-dajjal waaw alayhi salaatu wa salaam dafa tudd mbiru almasihu dajjal ci boppam bayna zahraani naas fekk ci biir nit ñi waaw mooy fekk mooy xutba la woon ci biir nit ñi la ko doon tudde te waxoon nañ ko foofu kene lii Makka la woon mooy ca xajjatul wadaa'i waaw après bi nga xamante ne nag ci la ko tudd ci biir nit ñi fa qaala mu ne inna allaha laysa bi awar yëg leen ne seen borom di allahu tabaraka wa taala laysa awar nekkul koo xam ne benn bët la la waaw loolu moom amul <laughs> waaw léegi ala inna almasiha dajjal ala yégu ngeen ma yégal leen inna almasiha dajjal gis nga masiha dajjal kat bu mag bi le plus grand bonimenteur de tous les temps naraakoon bi awarul ayn aynil yumna gis nga li nga xamante ne nii mooy bëtum ndejoor bi daa nekk loo xamante ne euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa faru waaw waaw dafa faru ka anna aynahu bëtam bi muy gise nag bay mel ne inabatun taafiya benn raisin boo xam ne bu hmm, génn waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al-Bukhari na ko noon al-imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima daal dinañ koy nettali hadis bi moo doon hadis deux cent cinq bi voilà déglul xoola deux cent cinq bi li imaam waxoon al imaamu Nawawi fàttaloon nañ ko jotaay bi ñu génn rahimahullah ci chapitre vingt-six baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim ci la ne woon wa an ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala kunna natahaddathu an hajjatil wadaa wannabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna azhurina wala nadri ma hajjatul wadaa hatta hamida allaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa asna alayhi thumma dhakara al-masiha ad-dajjal faatnaba fi dhikri wa qala ma ba'atha allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu ba pare mu ne anzarahu nuuhun wannabiyyuna min ba'di wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaykum min sha'nihi falaysa yakhfa alaykum inna rabbakum laysa bi a'war wa innahu a'war a'waru ayni al-yumna ka anna aynahu 'inabatun tafiya gis nga loolu la rek moo nekkaan ni inna allaha laysa bi a'war ala inna al-masiha ad-dajjal a'war mooy loolu euh, mooy hadis boobu moo nekkaat nii waaw yeneen tubaab yi saa saa nag boo delloo foofu waxoon nañ la que ni yenn yi dañu woon dafa gént da leen a wax. ne dafa gént bi mu la ne man dama ne woon de nelaw waaw may naa ana naa imun ci laa gis benn waay boo xam ne mu ngi wër kaaba gi waaw après euh, mu doon wax doon ko décrire ba naan bopp ba mu ngay toq ak ndox waaw wala boog bopp ba mu ngay sottee ndox maa ngay sotteeku ci bopp bi ma ne mais kii kan la ñu ne ma hada ibnu Maryam kii ibnu Maryam la mooy Isa sayyidina Isa alayhi salaatu wassalaam nee na summa dhahabtu altafitu après lépp ci gént gi may ñëw di gestu fa idaa rajulun ma gis benn ay ahmar boo xam ne bu jasiim ja'du ra'si a'waru al-'ayni ka'anna 'aynahu 'inabatun taafiya qultu man hada qaalu ad-dajjaal aqrabu an-naasi bihi shabahan ibnu Qatan voilà <laughs> mu ne après bi ma gisee gestu gis benn waay boo xam dafa xonq ba pare am yaram nii hmm, karaw gi daal bi crépu waaw baramu maanaam kii kan la awarul ay ni ma gis benn bët la yor maanaam mais bët boobu mel ni benn raisin bu génn raisin bu génn maanaam ma ne kii la ñu ne ma kii mooy ad-Dajjal yeneen saa saam ne kii mu gëna niirool ku ma ko mën a mooy ibnu Qatan tama Abdul Uzza ibnu Qatan voilà Euh, foofu tuddoon nañ lii nii waaw nekk ci kaaba gi la gis benn waaye sama muy sëy naa Isa après mu tourné nee ma gis benn waay boo xam ne moom mooy ndeke mooy dajjal Allahu akbar léegi kanta euh, euh, lii waxoon nañ la ne kii la ab ab ab ab xajjatul wadaa la woon te loolu imaamul Buxaari yéen ko kitaabul maghaazi baabu hajjatil wadaa mooy xadis bi ñu fàttali léegi indi na ko tamit ci ay bërëb yu wuute indi na ko par par exemple kitaabul fitan baabu zikri dajjal bi mu ne haddasanaa Abdul Aziz ibn Abdillah muy al-Uwaysi rahimahullah an Ibrahim muy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahmaan ibn Awf an Saalih moom gis nañ ko an Saalih ibn Kaysaan noo gisuñu ko tey Saalih ibn Kaysan al-Madani rahimahullah an ibn Shihab mu az-Zuhri an Salim ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne anna dam anna Abdallah ibn Umar bi Salim doomu Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma qaama qaala qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi an-naasi fa athna ala Allah bima huwa ahluhu thumma dhakara ad-Dajjal gis nga ak xutba la woon mooy boobu rek waaw yeneen saa sax daal taxaw ci biir nit ñi daal di bàkk borom bi tabaaraka wa taala ah, la xam ne moo yelloog moom summa zakara ginnaaw gi mu tudda dajjal masiihu dajjal fa qaala inni man la unzirukum maa leen koy xuppe wa ma min nabiyyin illaa wa qad anzarahu qawma walaakinni sa aqulu lakum fii qawlan lam yaqulhu nabiyyun li qawmi innahu a'mar wa innahu a'war wa inna allaha laysa bi a'war voilà kon lii la ne moom moo benn yonent ma su ko wax lu jiitu mooy détail bi te ne moom awar loolu yonent bi saa saam xamal ne moom moo ñu moo ko wax li nga xamante ne mooy euh, moo ko wax xeetam kon loolu lu am am solo la kon daal xadis boobu gisoon nañ ko ci wàllu taxrij bi walillahi alhamdu wal na moo doon xadis boobu rek xadis deux cent cinq moo ñëwaat nii léegi moo gis nga moo xadis yi ñu romb daanaka information yi benn la voilà mooy ñu gis na yeneen saa salaam da ko doon waxtaane ci xutba yii di yooyu waaw di leen xamal ne seen borom amul benn manki manki inna inna allaha laysa bi awar loolu rek lawu bëgg a wax waaw mooy borom bi mooy ki nga xam ne tanazahat tanazaha anil naqa'is dafa set wecc ci lépp loo xam ne wàññeeku wàññeeku la waaw alors que dajal il suffit nga gis ko gis ne kii ko wàññeeku la waaw waaw ku wàññeekoo ngi waaw léegi ba euh, yeneen saa sam xamal ñu li nga xamante ne mooy wàññeeku wàññeekoo moom bi mu am ak bëtëm boobu nu mu mel pour muy description yoo xam ne dañuy dimbali ñun kenn jullit bu jàng hadith yeneen tubaab yi yi wax ci wàllu dajjal bu borom bi defee mu daje dajjal de toute façon borom bi da koy war ne kii moom la parce que maktubun bayna aynayhi kafa kafara waaw kenn waa ji kaafir la dañ koy bind mu leer nañ lu am dara lees ci ñett na na lablaawe kon nag ci kaw nii ci laal imaamu Nawawi rahimahullah ci wàllu dajaal bi ah du ay gunt wax nañ la fii kitaabul mansuura c'est des sujets divers sujets loo xam day wax yu bari voilà kon foofu la fii la waxtaanu dajaal daal di jeexe nag bii di ñëw ah insha allah mille huit euh, di gis nag beneen xadiis boo xamante ne ba léegi di wax ci côté bu saa di jege li nga xamante ne mooy xew euh, yooyu te lii nii dinañ gis lëkkaaleem ak li nga xamante ne mooy buntu yi ñu génn ci masiixu dajjaal rawatina bi Seydina Isa di ñëw comme xadiis Seydina an-Nawaas ibn Simaan bi ak yooyu ak Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu maa doon wax dikku Seydina Isa alayhi salaatu wa salaam ñu gis ko voilà léegi nettali bii nga xam ne xadiis yi mu ciy teg.